wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira yaa ayyuha alladina amanu ttaqu llaha xaqa tuqaatih wala tamuutunna illa wa antum muslimun yaa ayyuha nnaasu ttaquu rabbakum alladii xalaqakum min nafsin waaxidatin wa xalaqa minha zawjaha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 faqad faaza fawzan aziima amma ba'd fa inna asdaqa alxadiisi kitaabu llaahi azza wa jal wa axsana alhadyi hadyu muhammadin sallallaahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuuri muxdasatuhaa wa kulla muxdasatin bid'a wa kulla bid'atin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 ak mboolem ñi nga xam ne ñoo soto topp séminaire bi ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam bi tabaaraka wa taala ko bàkk di ko kañ ci yu màgg yu tedd yu kawe yi nga xam ne mi koy dotti ci sunu kaw lu lu nëbb di seede benn buur bu ñuy jaamu ci dëgg bu dul sunu borom ne moom rek mooy ki yelloo jaamu yelloo kañ yelloo màgg yelloo tagg jalla wa di seede ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndawam la te ab jaamam la ñaan yàlla mu dolli ko xéewal ak jàmm ak barke ak mboolem ay saxaabaam ak képp ku ko topp ci ak njub eh, ba ba yawmal qiyaama mbokk ñi ngi sant borom bi jalla waala ko dimbandikoo ci tàmbali benn séminaire tey jii ci eh, talaata ji bokk vingt-quatre rajab ci vingt-quatre rajab mille quatre cent quarante-deux ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam eh, tollook le janvier deux mille vingt-six ci jàppaleeg sunu borom tabaaraka wa taala ci wara tàmbali séminaire bi nga xam ne ñu ngi ko dippe al bid'atu al xasanatu fi diin shubuhatun wa rudud te moo di rafetal gi ñuy rafetal bidaa bu rafet ci diine wax ne am na bidaa bu rafet ci diine ña koy wax lënt yi nga xam ne ci lañ sukkandiku ba di ko wax ñu indi ko waaye indi itam seeni tont di ñaan sunu borom tabaaraka wa ta'ala jubluwaay bi tax ñu taxawal ko te moo di biir borom bi jalla wa defal na ko ci te gindi ci képp koo xam ne amoon nga am lënt ci ci bunt bi euh, nañu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yàlla da koo yónni ba noppi daal ñuy sant ci moom ñaari mbir te moo di topp dégg ndigal ak bàyyi tere ak roy ko topp ko ak roy ko yàlla dañoo sont ci moom ñaari mbir mooy topp ko ak roy ko sa ñaari mbir yooyu benn bu ci nekk bidaa da koy mabbu bidaa day dox sa diggante ak topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dox sa day dox sa diggante ak roy ko at-taa'atu buñ ko waxee mooy lan borom bi ne qul atii'u allaha wa rasul topp leen yàlla te topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te la ko jiitu sax dafa wax ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni bu fekkee da ngeen bëgg yàlla na ngeen ma topp foofu dafa indi alittibaa na ngeen ma roy te ittibaa mooy mooy roy alittibaa buñ ko waxee moo di roy mooy an taf'ala mithla ma fa'al mithla ma fa'al mooy da ngay def lam daan def manaam nu moom nam daan defe noonu ngay defe yow ci diini booy wax wax yoo xam ne jaamu yàlla nga koy jàppee nan daan waxe ngay waxe sooy jëf-jëf yoo xam ne jaamu yàlla na mu ko daan jëfe nga koy jëfe mu dool waxaat ne ci biir mu ne qul atii'u allaha wa rasula topp leen yàlla aku yonentam sallallahu alayhi wa ala wa sahbihi wa sallam ali attaa nag buñ ko waxee mooy fi'lul awaamiri wa tarku nawaahi mooy dégg ndigal ak bàyyi tere loolu mooy attaa attaa mooy dégg ndigal ak bàyyi tere loolu lu mat a bàyyi xel la kon alayhi salaatu wa salaam li mu sant da ko war a def li mu tere da nga ko war a bàyyi waaye loolu mu a sant boo koy def da koy defee nim la ko sante su dee bidaa nag mooy la mooy fent ci diine ji mooy alayhi salaatu wa salaam fi indi lu mu fi indi nga ñëw boole ko ci kon la muy tekki mooy boo ko ci boolee yow da ngaa lam la tere da def lam la tere ndax dafa xam ne wa iyyaakum wa muhdathatil umuur da ngeen wattandiku bidaa yi dañu watandi ko mbir yi ñu sos loolu moo tax bàyyi xel la kon doolu dañu koo tere te topp topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo di nga bàyyi def ay ndigalam bàyyi ay tereem kon boo defee boo fentee ci diine rek su boobaa yaa ngi mabbu eh, taagoo gi tamit topp ndigal bàyyi tere. beneen bi itam mooy alittibaa alittibaa mooy roy ko mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam nam daan def ngay defe te biddaa mooy lan mooy lum loo xam ne musu koo xam bu xuma mu koy jaamoo yàlla ba noppi tere ko teg ci yow nga ñëw di ko def. ko loolu xam ngeen ne bokk jullit ji lu garaaw a garaaw danger danger loo xam ne jullit war na ko bàyyi looloo tax ñu tànn thème bii pour fas yéene ko waxtaane euh, di ñaan sunu borom tabaaraka wa taala wala ñu dégg ak topp tey jii nag jotaay la boo xam ne euh, ab ubbi la ab ubbi la boo xam ne dañ koy jagleel rek waxtaane lu aju ci solo si nga xamee ne mi ngi ci thème bii solo si nga xamee ne si ni moo nekk ci thème bii ñu indi ci ñetti yëf. yoo xam ne benn bu ci nekk incha allah euh, dana. Eh, ñetti yëf incha allah ñetti mbir yi nga xamee ne day wane solos euh, thème bi ñu tànn ci séminaire bi euh, benn bu ci nekk rek boo ko xoolee daanaka doyoon na waxtaan. ba ca njëkk luy wane ci importance su thème bi mooy anna hada al mawdu' yataxaddathu an naqidi ash-shart ath-thani li qabul al amal wa huwa al bid'ah maanaam thème bi day waxtaane ci safaanu charte bi nga xam ne mooy ñaareelu sart bi tax ñu mën a nangu jëfi jaam bi ñaareelu xam nga jëfi ja te bidaa xam nga jëfi jaam bi dafa am ñaari sart yoo xam ne bu ci dajee mooy tax ñu mën koo nangu jaam bi lépp lu muy def ci jaamu yàlla maanaam jaamu yàlla la ko jàpp moo xam lu muy wax la moo xam lu muy def la. jëf yooyu ñaari charte da ciy daje yoo xam ne mooy tax ñu nangu ak jaamu yàlla charte ba ci njëkk mooy na sellal ni muy def na yàlla rek tax bu mu ci bokkaale ñaareel bi mooy na topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi tabaaraka wa ta'ala nee na fa man kaana yarju liqaa'a rabbihi falya'mal 'amalan saalihan wa laa na ku jëf ju baax. te te jëf ju baax moom maa fan la ñu xamee ne lu baax la mooy alayhi salaatu wasalaam te mooy kon laay jooju kon loolu mën naa tegtale topp sunna mu ci lan mooy bu mu bokkaale jaamu gi mi jaam boromam dara laay jooju daa dajale ñaari charte yëpp mooy na nga sellal li ngay jaamoo yàlla sa jaamu gi lépp lay def danga ci jublu yàlla ñaari mooy loolu ngay def na dëppoo ak na doon lu alayhi salaatu wasalaam jàngale loolu ma ta bàyyi xel la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci as-saxiixayni mu ne man axdasa fi amrina haaza maa laysa minhu fa huwa radd ci beneen riwaaya mu ne man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd man ci muslim nekk ca Buxaari itam nag waaw boo xam ne doonte ne ci tarjama yi la ko def ku jëf-jëf joo xamee ne ku jëf-jëf joo xam ne maanaam eh, Eh, dëppoowut ak sunna dëppoowut ak sama santaane sama mbir mooy sama diini su boobaa loolu lañ la koy delloo loolu Yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax ci xadiis bu wér lool alayhi salaatu wasalaam moo ko wax kon loolu la muy tekki mooy lan ku def jëf joo xam ne da ngaa jàpp ne ak jaamu yàlla la ba noppi jëlewoo ko ci Yonent bi alayhi salaatu wasalaam jëf jooju des koy delloo dañ koy nangu moom jëf jooju kon charte bu njëkk bi mooy sellal charte boobu lan moo jàkkaarloo moom lan mooy safaanam mooy bokkaale mooy ñàkk sellal mooy mooy rax ci jëf-jëf ji nga rax ci dara boo ko jë boo ci raxee dara rek ngis tara yu mel noonu ak i bokkaale dee su ko nangu dañ koy delloo ñaareelu charte bi mooy dëppoog sunna mooy kon na nga topp sunna ci li ngay def li ngay def na na nga la wóor na ci ne lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ko def loolu na la leer na nekk lu leer nañ kon lan mooy safaanu topp sunna dëppoog sunna mooy biddaa bidaa bidaa mooy safaan dëppoo sunna thème bi nag ci loolu lay waxtaane loolu may wane ak solom ci bidaa lay waxtaane kon ginnaaw bidaa mooy safaanu ñaareelu charte bi tax ñu nangu sa jëf am lu ñëw di ci waxtaane loolu day wane solom jaam bi war ko bàyyi xel bu baax a baax ndax bidaa ki koy jaamu yàlla na jàpp ne loolu muy def pënd lay doon deesu ko nangu deesu ko nangu nag du man maa ko wax du keneen a ko wax mooy Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax man amila amalan ci xadiis ya Aïcha ku jëf-jëf joo xamee ne sunu mbir nekku ci mooy sunu sharia suñu sunna nekku ci su boobaa loolu dañ la koy delloo kon nag ginnaaw mbir moomu bu fekkee da ngay jëf moom biddaa moom mu nekk dañ la koy delloo war ngaa góorgóorlu te xam lu mu moom biddaa thème bii nag ci lay waxtaanee moo tax loolu mooy wane solom ñetteel ba ñaareel ba ci li wane solom mooy anna al bid'ata intasharat hatta asbahat shibha يعني حتى أصبحت مشروعة على عقول المدعي البدع الحسنة على عقول على نظري أو عند نظري مدعي عند نظري المدعي البدع الحسنة الذين يدعون البدع الحسنة بل أكثر الأمة يتعبدون الله على بدعة يعني أكثر الأمة يعني أكثر من في هذه الأمة يتعبدون الله على بدعة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وعليه فالتصدي لبيان وعليه فينبغي التصدي لبيان عليه فينبغي لكل طالب علم لكل عالم أن يتصدى لبيان لبيان البدعة ولبيان أن استحسان البدعة وقبولها في الدين شبهة وليس دليلا التصدي لذلك والتصدي لبيان أن استحسان البدعة وقبولها في الدين شبهة وليس دليلا من الأهمية بمكان maanaam nañ bàyyi xel ci ne biddaa dafa tasaaroo lool tasaaroo ma façon tasaaroo woo xam ne day mel ne ah, dañ koy yoonal daa mujj nekk lu ñu yoonal comme ñi nga xamee ne ñiy rafetal biddaa bu rafet niñ koy woote woo di wax ne biddaa am na bu ñu yoonal boo xam ne sharia la dara nekku ci lu baax la loolu tasaaroo gi moo ko waral bal dañuy wax ne sax la ëpp ci xeet wi ci biddaa la ñuy jaamu yàlla loolu nag day dëggal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon di wax ne ku ci dundam gudd dana gis juyoo gu bari ku baree bari ku tasaaroo kenn ku nekk sàkk sa tarixa ak saw yoon ne loolu rek mooy dëgg lu dul loolu sax yoon nekku ci gëstu woo sax lu alayhi salaatu wasalaam bi jàng la gëstu mooy ka gëm lam jàngale yoonam nekku ci yam ci diw tàmbale ci diw yam ci diw moom rek lañ yaakaar àdduna ak alaxira jax nekku ci ñu ëpp ci xeet loolu la ñuy jaamoo yàlla bal la ëpp ci xeet bi ci bidaa la ñuy jaamoo yàlla loolu mooy li wér moo tax xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaari xaaj la xeet woo xam ne dañoo topp sunna a xeet wu topp biddaa comme ni nga xamee ne xeetul islam yi maanaam yaani xeet wi ko wuyu boog laay wax xeet wi wuyu alayhi salaatu wa salaam ay julit ñaari xeet lañ ñaari xaaj lañ xeet boo xam xaaj boo xamee ne sunna lañu topp jaamu yàlla ci biddaa ak beneen boo xam ne beneen xaaj boo xamee ne ci biddaa la ñuy jaamu yàlla comme ni nga xamee ne aw xeetam moom alayhi salaatu wa salaam ñaari xaaj la am na xeet bu ñuy tuddee xeetu woote bi am xeet bu ñuy tuddee xeetu wuyu xeetu woote bi mooy xeet bi nga xam ne bi alayhi salaatu wasalaam ko yàlla yónni fi la leen fekk waaye nag gëmuñ ko ñoom yéefar lañ ñooñu moom taxuñ ñuy wax ñooñu ku ko ci gëm ba faa sawara nga jëm waaye beneen xeet bi ci mooy bi ko wuyu nag ñoom la ñuy tudde ay jullit jullit ñooñu nag ci seen biir dañoo xaaj li ko war am na jullit ñoo xam ne sumba la ñuy topp ñoom la leen yitteel mooy lii ñuy def na alayhi salaatu wasalaam ko wala déet am na beneen xeet boo xam ne la leen yitteel mooy leen mooy bidaa mooy ndax lii baax na wala baaxul ndax diw sàngam defoon na ko ndax baay defoon na ko ndax maam defoon na ko waaw ginnaaw nag lu ëpp ci xeet noonu lañuy ñuy jaamu yàlla lii ma lay wax ni mooy li wér ku xool nit ñi da ko xam yu baree bari boo yoroon sa micro tey nekk ci yaani génn ci mbedd mi di laaj ku ku la mën a taril ñaari xadis ñetti xadis du yomb ñu baree bari xamuñ sax ahadis xamuñ sax sunna bidaa rek ci réseaux sociaux yi ci la ñuy jëlee diini wala ci télé yi wala ci wax kat yi nga xam ne dara xamuñ ko dañuy tappale rek dañuy jaxasa rek waaw bis sàngam ku julli waxtu sàngam ñaan fa ñaan sàngam da nga am nangam xeet wi ku ko xool sa yaram araamal na sawara da nga fekkee déwén yooyu rek seen diine foofu lañ ko teg waaye diw sàngam waxoon na ko wala defoon na ko nañu barkeelu jël suuf di ci barkeelu jël ay xeer dañuy gis xam ne am na batan boo xam ne batan bu mu yor boo xam ne batan boobu xërëm la daanaka ndax daanaka da koy jaamu saa su jàkkee ci batan ba la jëm to batan boobu boo demee mën naa am ak moom ay ay at fanweeri at ñeent fukki at juróom fukki at jëm kaw mën naa am moom moom bataan boobu ay ndax ay xarxafu am la fa denc ay saafaraam ak ay yëf-yëfaanam ay xeeru jumaa jaag xeeru euh, géej gaak suufu euh, yaani kër kër kër kilifa gaak yoo la yoo ca denc suuf si nangam moo ko joxoon diw sangam moo ko joxoon xeer wi niki noonu saafara si nga xam ne heure bu naree jeex mu euh, heure bu demee bay waaj a jeex rek mu dolli waar ci ndox pour barkeelu nga xam lu muy def dana ko ci dugal bu dem fenn fu mu xaw a ragal sax dana jël diwoo taaxaru taax daa di euh, daa di taaxu raayoo daa di dem kum kum jàpp ne yow sax da ngaa da ci moom lool nga yëg ko nga ñàkk ko yëg boo wutul dana la dugal ci yooyu fexe ba nga naan ko wala fexe ba utiliser ko ñu baree bari noonu la ñuy jaamoo yàlla wa ta'ala ah, la chaque ci nag loolu ak réer la kon leeral ci rafetal bidaa bu rafet rafetal maanaam bidaa ci diine ak di ko nangu loolu lënt la leeral ko ci na lënt la du ab tegtal bu jële bu jugee ci alxuraan ak sunna loolu importance la nit ñi bàyyi ko xel nit ñi dañoo war a xam ne bidaa bu rafet maanaam rafetal bidaa ci diine ak di ko nangu loolu ak lënt la waaye nekkul dalil loolu mat na bàyyi xel bu baax a baax su ko nit ñi xamee rek danañ noppalu rafetal bidaa ci diine ak di ko nangu loolu lënt la loolu nag leeral ko am na solo lool ginnaaw ñu baree bari ci jaamoo yàlla ñu baree bari wallahi alazim ba ci ponk yi lislaam santaane dañ ci dugal ay bidaa julli ñaata bidaa moo ci nekk bari na trop aj màkka niki noonu même asaka sax dangay gis ñoo xam ne dañ ciy dugal ay bidaa woor weeru koor niki noonu loolu yéeme na lool boo xool ci weeru koor yi am na ay bidaa yu ci nekk nga yëg ko nga ñàkk ko yëg fi ne alayhi salaatu wasalaam jàngale gi mu jàngale salaatu tarawih mooy naafile ñi naafile ginnaaw bu ñu jullee gee ba noppi am na ci yeneen naafile yu ñuy wër yu ñuy tuddee naafile bis bi ci biir weeru koor loolu bi daala soxor ci lislaam ak loo leen wax ñu naan diw moo ko jàngale mi ngi ci waa bu ko jàngalee saxut nag alayhi salaatu wasalaam ñoom ñaar kenn moo gën a cher ci diine ji moom moom diw sàngam moom wasalaam ginnaaw woo ko bàyyi day mel ne daal yow ni nga waroon a def ci alayhi salaatu wa salaam noonu la nga noonu nga def ci sëñ boobee wala kilifa googee diw sàngam moo ko jàngale ma def ko nag mënu ma ko bàyyi ndax moo ko jàngale loolu ci alayhi salaatu wa la waroon a gën a yey war a wax ne alayhi salaatu wa ko dama ko war a bàyyi waaye diw sàngam moo ko jàngale moo tax ma di ko def moom am lënt la julli itam ni ki noonu di julli ba noppi di joxe ay dog te alayhi salaatu wa joxe joxe ay ay zikkar ba noppi da ngay gis koo xam ne day jël baraam bi di rëdd rek fu nekk mu rëdd fa hmm? loolu kenn xamul lu mu wala nga gis ko ne bu sëlmalee fu nekk dana fa jublu dana jublu ndeyjoor dana jublu càmmoñ dana jublu su penk dana jublu sow ba noppi boo ko nuyoo mu lànk bañ laa fay nag naan nii di yëngal bopp te loolu li muy def daa xaram li muy def ci la xaram nekk loolu mat bàyyi xel la maanaam nit ki foo a nekk xanaa xanaa ci lu julli ci lu julli xanaa wala ci barab yi nga xamee ne mayuñ foo mu wax waaye fu dul loolu nit ki bu la bu la nuyoo da ko war a delloo am nuyoo loolu des loolu farata te ñu bëree bëri ci suñu yaay yi daanaka bàyyiwuñ ko xel bu ñuy ñaan boo leen di nuyu umu rek la ñuy wax umu rek mel la mel la bu ñu waxee dañuy faatu wala dañu am bàkkaar déedéet jëmmi ki ci boppam bàkkaar la. loolu mbokk jullit yi jàpp naa ne leeral ko am na solo lool euh, moo tax bunt bi ñu waxtaane ko lu am solo la. Euh, la ca mujj pour ñu leeral ko moo di comme niñ ko waxee woon anna shubhata استحسان البدعة في الدين روجت في عقول طلبة العلم قبل العوام لذا أشكل على بعضهم كلام المتقدمين في الباب فظنوه استحساما للبدعة والحقيقة تخالف ذلك وسبب ذلك تمكن تلك الشبهة من قلوبهم عياذا بالله ويتعين بيان ذلك نصيحة لدين الله جل وعلا maanaam biddaa bi rafetal biddaa lënt la loo xam ne dañ koo dëgëral dañ koo dañ koo sotti dañ koo tasaaree ci xolu ci xelu sàkkatu xam-xam yi laata ñi xamul dara maanaam ñi sàkku xam-xam dañoo am problème dañoo am jiixi jaaxa ci bidaa bu rafet maanaam bidaa dañ ci am jiixi jaaxa lu jar a xel la moo tax bu lënt lii ta mooy rafetal bidaa ci diine ñu baree bari ci leen lenn ca ñoom damay sàkkatu xam-xam yi lenn ca ñoom ñu bari ca ñoom maanaam dafa doon lu saxañ ci seen xol ba waxuma la ak ñi dara bu dee bidaa bu rafet jàpp ne bidaa daa am bu rafet ngir teg ko ci am lënt bu dee loolu dafa nekk lu saxañ ci lenn ci ñi jàng ba xam walla ñenn ñi nga xam dañ leen jàppee ñu ñu jàng su dee daal saxañ ci seen xel ya waaw ñi xamul dara moom loolu ndax tax na ñuy wax déedéet ndax su fekkee problème bi ña jiitu ñoo ko ñoo ko njëkkee kon ña nekk ci suuf taxul ñuy wax kon ñi nga xam ne xamuñ lu bari wala ñi nga xam ne jàngu ji buñ toppee ay bidaa loolu moom du doon loo xamee ne lu bett kenn lu ko waral mooy ña jàng sax dañ koy def lu ko waral mooy lënt la lënt lënt loolu daa fees dell ci son xol bi te amul ñenn ñu ko waral nag dul tappalekat yi lu dul ñi nga xam ne ay tappalekat lañ dañuy yàq diine ji dañuy taxaw di di réeral nit ñi di wax ci eh, réseaux sociaux yeeg rajo yeeg tere yi di réeralaate rek len lu nekk ñu ne daggan na dara nekku ci lenn lu ne lenn lu nekk ñoone ne na dara nekku ci moo tax ñu benn ñenn ca ñoom moo tax ñenn ca ñoom waxi boroom xam-xam ya jiitu woon dafa am dañ ci am jafe-jafe dafa dañ ci am problème ñenn ca ñoom waxi boroom xam-xam jiitu woon ci buntu bi biddaa bi dañ ci am jafe moo tax dañuy jàpp ne maanaam euh, ñoom dañuy rafetal biddaa te fekk demewut noonu te waral moo di daf leen a jekku ci seen biiri xol wal iyaadu billah ndax jàpp bi bidaa bu rafet am na ci diini jàpp ko lool ba jàpp ne am na ay dalil yu koy tegtale ba dem ba saxee ñii ci sab xol lépp loo xam ne da ngaa gis loo ko loo gis ci ay wax lu xaw a nuróog li nga wax rek da koy jàpp soo yoon nekku ci loolu nag mbokk yi jullit di lu danger danger la maanaam ñi jiitu woon dafa am ay termu yu ñuy waxee yoo xam ne boo jàngut ba ba xam fànn gu nekk waroom xam ne cay wax terme yi ñuy waxee ba xam seen situation ak jamono ji ñu doon dund ak seen pas-pas ak seen seen mazhab boo ko xamul lu baree bari mën ngeen leen ko tuumaal te nekku ci ñoom yow yaay kan bay critiquer borom xam-xam wala nga di ko àtte moo tax critiquer ba critiquer borom xam-xam wala ngay àtte ay waxam ne lii la wax wala waxul lii wala lii la bëgg a wax loolu day aajowoo ay day aajowoo étape de day aajowoo jàng de day aajowoo dégg bu baax fànn gu nekk waroon xamee cay wax terme gu ñuy waxee loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax. ñi nga xam dañoo nekk ci xadiis am na terme gu ñuy waxe ñi nekk ci jàngale aqida am na terme gu ñuy waxe terme bu ñuy waxe ñiy jàngale fiq ni ki noonu yow da ko war a dégg kon ñu baree bari ci ñoom dañoo am jafe-jafe ci waxi ña jiitu woon ci buntu bidaa moo tax ñu jàpp ne ñoom dañuy rafetal bidaa te fekk demewul noonu kon rafetal bidaa subhaat gi mu nekk gi mu nekk lënt gi mu nekk lu lënt loola borom xam-xam yi ak ñenn ca ñoom ak ñenn ci sàkk xam-xam daa fees dell ci seen xol lënt la waxuma la ak ñi xamul dara moo tax dañoo am problème ci waxi ña jiitu ndax su fekkee da am loo jàpp ba mu fees dell ci sa mu dem ba jekk ko sa xel mi ak bi lépp loo xam ne da koo gis lu nuróog loolu da ngay jàpp ne lay jekk bu asamaan si doon daanu sax kenn mënu la caa génne loolu musiba la li ñuy tuddee al i'tiqad summa yani al i'tiqad qabla al istidlal wala at tabanni qabla qabla at ta'sil lu jar a bàyyi xel la maanaam ñoo xam ne dañoo fas ba noppi jàpp na ne bidaa bu rafet lii dafa dafa dafa am ci diine jàpp loolu nga xam ne seen yu nekku ci gisuñu ab dalil boo leen koy jàngal wala ab xadis wala ab aaya buñ fa loolu lañ xasa fas mooy bidaa am na ci rafet am na ci ne dara nekku ci dañuy gis koo xam ne day jékki-jékki ne ñu sàngam kan nag dara nekku ci nag yow da ngaa tàng diine rek wala da ngaa tar waaye lii dara nekku ci waaw ku mel noonu te te boo ko waxoon ne ko ban aaya moo koy wane wala ban aaya moo koy wane wala ban xadis amul lenn lu muy indi la may wax rek mooy ah ginnaaw lu baax la moom damaa jàpp ne lu baax la damaa jàpp mooy lan yow diine ji kan moo la ci wax na yow yow li ngay jàpp mooy li wér. ginnaaw nag noonu la ñuy am na ci ñoo xam noonu la ñuy demee maanaam ñoom dañuy fas ba noppi dooru wut dalil nit ki nag bu fasee ba noppi jàpp dara ba noppi nag wax dëgg yàlla lu ko ko bàyyiloo du yomb. moo tax lenn man naa mu gis dara sax mën naa mu gis dara rek ne li ma jàpp lii lay teg lii moo koy teg tegtale loolu musiba musiba ju mag a mag a mag moo tax la chaque ci ne buntu bi buntu la boo xamee ne mënut a ñàkk ñu leeral ko ngir laabire diine suñ borom ji jalla waala laabire nit ñi du tomb xiiro wala ŋaayoo wala sikki sàkka wala werante wala ñaawalaate wala sikkal ay nit wala règlement des kon dégg tomb bu biir la ak ëmbal nit ki yërmande tax ko xam ne bidaa nduxum la comme ni nga xam ne nduxum buy duggee ci am mbay da ko yàq bidaa itam ni ki noonu ni mi na muy def ci ak jaamu yàlla moo raw bu dugg ci ak yàlla di ko mab di ko yàq ku xam loolu du xeeb bi daal lu toll ne tarafatal ay ni du ko xeeb du ko xeeb ci diineem bu ciy dugg mu di ko dindi te am ñoo xam ne seen yu nekkul ci ay bidaa yi ay sunna yu seen yu nekku ci waaw moo tax boo xoolee seeni jaamu yàlla la ca ca suuf niiwaana nga gis ci loo xamee ne dafa set wicc moo tax ñu bare seen diine ji ni ñuy yàlla yu ci ëpp dafa rax loolu mu rax nag musibala ko xam alayhi salaatu wasalaam ni mu xuppee ci bidaa ak mbugal yi ak eh, musiba yim ci teg ak mettit yi nga xamee daa wax ne mooy dal ki koy def ku xamoon lool doo ci xeeb dara waxuma laa nga ci rafetal dara kon nag ginnaaw buntu bi ginnaaw suñu thème bi thème mu séminaire bi loolu lay waxtaane te mooy bidaa bu rafet di wane ne loolu nekkul lu wér lënt kese la su boobaa damaa jàpp ne eh, topp ko dana doon lu am solo lool ginnaaw noonu la demee kon dindi ko lu yomb nit ki day jàppale xolam bàyyeel boppam yàlla topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax mu nangu ko di ñaan yàlla xol yépp ñaama yàlla xol yépp nag ci bépp xol boo xamee ne rek nangu woon nga bidaa bu rafet ci diine rek suñu borom de gindi la ba nga mën koo bañ ndax bidaa moom alayhi salaatu wasalaam amul lenn lu mu ca rafetal lépp da ko ŋàññi kon mbokk julli bi lii mooy liñ bëggoon a indi tey ci ci ibbi ibbitali di ñaan yàlla mu defal ñu dégg ak topp wafaqa allahu al-jamii wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin